waaye loolu noonu <laughs> la euh, ñeneen ñu d'accord ju waa jumhur dañ ne mukk demewul noonu non Seydina Abu Hurayra lii xalaatam la mazhabam la ra'yom la lu mu gis park bi yeneen saa saam nee ne sama euh, euh, xeet dañ leen di dekkil ñu leer ci seen leer ya di jolli ca seen bërëbu jàppukaay ya te loolu li koy leeral lenn la ñu ne riwaaya bi hadis bi imaamu Ahmad rahmatullah alayhi da koo solo waaw kon boo gisee léegi ñu ngi ci côté surtout parce que wax ji wax ji mooy faman istata'a an yutila ghurratahu falyafal ci kan la jóge ku wax wax ji parce que bu dee yoneen saa sala ma ko wax euh, loolu la waa jumhur d'accordul loolu la waa jumhurul ulama d'accordul ne yoneen si bi alayhi salaam moo ko wax waaw loolu lañ d'accordul ñoom ñii nag Shafi'i yi rawatina ñoom don seen imam yi mais du ñoom ñëppa ah, dinañ gis ñoo xam ne ci ñoom dañ ne waaye ay lay ween nag mbir mi Abu Hurayra moo ko wax ko quoi mudraj la loolu lañ naan mudraj ci xam-xamu xadiis mooy borom euh, borom ci euh, nettali xadiis kenn ci ñoom ci yi am lu mu ci yokk moo xam ci kanam wala ci digg bi wala ci fin bi wala sax ci euh, bon loolu moo ci amal solo mais tamit dina am ci càllale bi waaw dina am léeg-léeg ci càllale yi waaye loolu taxuñoo jóg instant bi léegi wax jooju kan moo kon gis nañ ne ñii imaamul xaafis moom dane lii leer ginnaaw lii lépp mooy ne kon lii nii ziyaada bi mooy ci baqiyatul xadis la bokk ci li des ci xadis bi xadis bi moo wax lii lépp yeneen saa salaam ma ko wax minkum an yutila ghurratahu falyaf'al waaw waaw sauf que léegi nag waaw mu des mu des Eh, imaam al-Hafiz ci boppam wax na loolu mu ne bim ginnaaw bi ne summa inna zaahirahu annahu baqiyatul xadiis li leer def mooy li leer mooy lii nii fa man istata ku man yokku sa eh, pell nga def ko loolu li feeñ mooy ci li def ci xadiis ba mu ne waaye laakin waaye nag ah am na benn affaire boo xam ne de <laughs> rawaahu solo na ko Ahmad imaam min tariqi Fulayh ci yoonu Fulayh an Nu'aym mu jëlee ci Nu'aym wa fi aaxiri qaala Nu'aym laa adri qawlahu man istata'a min qawli abi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw min qawli abi Hurayra <laughs> léegi loolu leer na imaam al-Hafiz loolu ñuy wax nañ ñëw ci musnad imaamu Ahmad imaam bi wax nañ la solo na ko kaay xool imaamu Ahmad rahmatullah alayhim riwaay bii muy wax nga xam ne day remettre en cause ñoom ñoom ñoom seen wax ji ah. waaw day remettre en cause complètement seen wax ji parce que Nuaym mu dane xoola kaay al imam Ahmad abu ah, ah, ah, ibn abu abdillah Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi borom ngir mi Musnad Abu Hurayra Abu Amir nañu Abu Amir di sëriñam di ki nga xam ne mooy Abu Amir ah, ibn Amr al-Qaysi al-Aqadi al-Basri al-Makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Fulayh ibn Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Fulayh ibn Sulaymaan di Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abi al-Mughira Raafi' Abu Yahya al-Madani rahmatullahi alayhi an Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir mu jëlee ci Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir mi ngi gisoon sànq al-Madani mawla Ali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kon annahu moom Nu'aym mu ne raqiya annahu ko moom raqiya ila abi Hurayra dafa yéeg ci Seydina Abu Hurayra fekk ala zahril masjid Seydina Abu Hurayra nekk ci téegu jàkkaay yonent bay saa saam nekk ci kaw ci kaw terrasse bi wa huwa xaalam Seydina Abu Hurayra yatawadda mu ngi doon jàpp fa rafa'a mu yëkkati fii adudayhi mooy ndox Abdullah raxas loxo yi bay dem ca doole ya loxo ndejoor bi loxo càmmoñ bi maa ngi maa ngi ca gannaawam di ko xool damaa yéeg rek gis ko muy jàpp ma ma taxaw di ko xool muy raxas ba ca loxo ya ba ba dugg ca doole ya raxasaat beneen loxo ya ba foofu summa aqbala alayya waaw ginnaaw gi mu daal di euh, euh, dëgmal ci man Nu'aym fa qaala mu ne inni man sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul dégg naa man Abu Hurayra ndawal yàlla saa salaam muy wax ne inna ummati dëgg-dëgg sama xeet yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba humul ghurrul muhajjalun ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo pell ba pare ca seen xar kanam ya ak seen raxasu seen cëru njàpp ya loxo ya ak tànk ya min asaaril wudu ca jeexitalu njàpp la fa man istata'a képp koo xam ne man na minkum ci yéen am yoti la mu guddal ghurratahu ak pellam faleefal na ko def fa qaala Nu'aym léegi nag Nu'aym wax ji yëpp nag fii la am ngay maamal xaasilan ko doon wax léegi naan laakin dara waa ahmadu min tariqi furay léegi nag sauf que fii mooy wax yi Nu'aym nee laa adri man xaw ma qawluhu waxam ji wax ne faman istataa képp ku man ci yéen an yutila mu guddal ghurratahu falyafal ak tellam na ko def min qawli rasulillah sallallahu alayhi aw min qawli abi hurayra mu ne man na xaw ma wax jooju est ce que ci waxu yonent salaam la bokk wala Abu Hurayra moo ko wax loolu man man ay ma xaw ma ko kon riwaaya bi dafa remettre en cause léegi même bu dee ne fee da ne yonent bi saa lii la wax te xew-xew bi du ñaari xew-xew benn xew-xew la waaw benn xew-xew la woon léegi nag bu ñëwee même bu dee premier riwaaya imam Muslim bi gis nga leen catégorisé te moom lañ wax sànk ba tax ñoom imaamu euh, euh, euh, ne gis naa yonent bi saa saab mu jàpp nii. ba pare teg wax ji ba pare mais fii dane man naa man de nooy ma xaw ma nag wax ji fa man istata'a an yutila ghurratahu falyafal loolu nag laa xamul wax dëgg-dëgg moom est ce que wax ji yonent bi alayhi salaam moo ko wax wala Seydina Abu Hurayra ci boppam moo ko waxal boppam waaw ginnaaw bu déduire ko ci njàngalem yonent bi alayhi salaam jàpp ne ah comme que daal euh, euh, jàpp gi moom ku njàppam sa njàpp buy kii day leer fa fa ngay jàpp day gën leer ah loolu de kon euh, euh, kon nañu yokk est-ce du ijtihaadam man nag leeratu man ma leeru ma dara waaw lii moo tax léegi waa jumhuur <laughs> doo imaam al-Ghazali ak al imaam as-Suyuti rahmatullah ñoom ñaari ñëpp ay Shafi'i yàlla lañ mais dañoo ànd ak waa jumhuurul ulama contrairement seen waa mazhab ne ma hee lii nii. Euh, waay waay waay waay waay waay waay waay lii <laughs> Seydina Abu Hurayra ko wax te li koy gën a leeral li koy gën leeral mooy xadiis bi nga xam ne imaam Ahmad soloo na ko na ko noon imaam taalibam imaam Muslim na noon al imaam an-Nasaa'i te xadiis boobu mooy xadiis bi nga xam ne ñun moom lañu war a gis ginnaaw xadiis Seydina Abu Hurayra bii am na beneen xadiisam bi ci tegu muy mille vingt cinq foofu imaamu muslim ci gàttal mu solo ci yoonu abu hazim salman al ashja'i al kufi rahmatullah alayhi mu ne qaala mu ne kuntu xalfa abi hurayrata wa huwa yatawadda'u lis-salah mu ne man damaa mas a nekk ci ginnaaw seyna abu hurayra gisuma woon nag waaw damaa ñëw gis ko muy jàpp ma nekk ci gannaawam di ko xool wa huwa yatawaddaw ta xaalam moo noonu mu ngi doon jàpp li salaati ngir julli fa kaana ba gis ko ci jàppam gi yamuddu yadahu hatta tabluwa ibta mais muy muy raxas loxo loxo commencé ci càmmoñu ci ndejoor bi ci baaraamu euh, loxo yi di raxas dem ba weesu conc yi dem waxuma la mag ga mais ba sa poqataan ya fa qultu lahu bi ma gisee mu def loolu ma ne ko ya Aba Hurayra bi ma gisee affaire bi jaaxal ma ne ko mais yow mais Abu Hurayra ma hada wudu mais yow sa jàpp gi mooy ban jàpp fa qaala mu ne ma a ah, ya bani Farrukh antum huna mu ne ma yow yow a ah, yéen doomu Farrukh yi ndaa bëgg wax ñi nga xam ne du ñuy arab waaw am na nag ñu naan benn doom la ci doomu Seydina Ibrahim alayhi salaam eh, bon loolu daa daa daa laaj ak dëgëral waaye liñ ci jublu daal mooy ñi nga xam ne mooy ay ajam lañu comme kii nga xamante ne mooy Abu Hazim mi al Ashja'i al Kufi nga xam ne mawlaa la woon ci euh, euh, kenn benn jigéen ci euh, waa Ashja mu ne ko ay ah, kon yéen yéen a ngi woon fii mooy yaa ngi woon fii antum haahuna kon yéen a ngi woon fii law alimtu annakum haahuna ma tawadda ma tawaddatu hadha alwudu bu ma xamoon ne yéen a ngi woon fii de konoon te kon doonu moom jàpp-jàpp gii ma jàpp nga gis ma may raxas ba ba dépassé conc yi ñu xam yi ñu miin ci loxo dem ba ci sama poqataan yi bu ma xamoon ne yéen a ngi fi doonu ma def waaw waaye deg sami'tu yi boo gisee ma def lii mu joxe ngàntam ak tamit li tax ijtihaad bi tax mu de xole mu ne ndax man sami'tu dégg naa xalili sama xarit bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli te muccal ko sallal tay sëlmal yaqulu mu naan tablugu dina jote alxiliya pell gi leer gi waaw li nga xamante ne mooy takkaayu rafet ya leer gi taar gi weexaay gi leer naññ gi minal mu'mini ci wëy ngëm yàlla gi xaytu ba nga xam ne yablugu lay lay lay jote alwudu njàpp gi waaw al wala alwudu day de njàpp gi wala ndoxum njàpp gi fa muy laal nu mu gën sori leer gi day dem ba foofu yawmal qiyaam day feeñ kon lii lii nag mooy wax ji affaire bii dëgg dëgg dëgg mooy affaire bi lii moo moo moo moo gën a remettre en cause affaire yëpp quoi attention parce que Seydina Abu Hurayra manul ne lee yoneen saa salaama ko def ba pare moom mu ne bu ma xamoon ne yéen a ngi fi doon ma ko doon def waaye man ne damaa dégg yoneen saa wax lii kon mooy loolu day wane ne ijtihaadam la loolu mooy li gën a ñoom al imaam al Haafiz Ibn wax parce que ñoom riwaayam benn bi lañ tegloo te bu bu nooy affaire dafa am mooy ñi ko soloo ñépp amul kenn amul kenn ku soloo affaire yi comme nii waaw koo xam ne da cee yokk ziyaada bi fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal Nu'aym kese la ñi ko jële ci Seydina Abu Hurayra bépp moom kese moo ko ci def moo ci yokk lool ba pare moom gis nañ li nga xam ne moom la wax ne man sax loolu xaw ma sax est-ce que Seydina Abu Hurayra moom moo ko wax ah walla euh, euh, wala ra'yam la waaw waaw kon nag lii dafa leer quoi lii nag. ay la yëwén affaire bi lenn la quoi affaire bi mooy Seydina euh, euh, Abu euh, Abu Hurayra lii moom moo ko moo ko wax waaw te ñeneen ñoom Abu Hazim mii gis nañ ne soloo ko ci beneen wàlla ñoom ñëpp amul kenn ku ci yokkul li ak yeneen i mbokk seen mbokki taalibe yi ñoo xamante ne ñoom soloo xadiis bi mais amul kenn kenn kenn kenn ku ci indi famani sa fa minkum an yuti la wuratawu fale fal lool Nu'aym moo ko indi te Nu'aym nee na Seydina Abu Hurayra man sax xamatuma est moom moo ko wax wa est ce que ma ko wax wala déet kon nag euh, lii daa leer te li koy gën a leeral mooy xadis bii ñu la mujj wax bu imaam Ahmad Muslim euh, rahmatullah alayhim que ne man bu ma xamoon ne yéen waa Banu Farux yéen a ngi fi doonu woon jàppe comme jàpp gi kon lii dafa leer na kon lii Seydina Abu Hurayra gisinam la woon waaw moo ko gisoon noonu loolu. waaye tekkiwul benn yoon ko ne nag euh, loolu yonent bi alay saa salaam ko wax koy wane mooy ñi ko soloo ci ay saxaabaam dafa bari waaw xadiis bii te amul kenn kenn kenn kenn koo xam ne ci ñoom indi na xadiis bu am lu mel ni waaw amul waaw amul <laughs> amul kenn waaw ku mel ni Abdallah ibn Mas'ud soloo na ko Seydina Hudayfa soloo na ko Seydina Jaabir ibn Abdillah soloo na ko Seydina Abu Darda soloo na ko Seydina Ibnu Umar soloo na ko Ibnu Abbaas soloo ko te amul lii waaw imaam al nag rahmatullah alayhim rahmatullah alayhi dane waaye imaam Abu Hurayra jëlee nañ ci moom lii waaye këne moom jàpp na jàpp gu mel nii kon loolu ana lu tax ngeen bëgg ne ñi koy bañ naan Seydina Abu Hurayra moo ci wéete wéetewu ci waaw <laughs> wéetewu ci fenn Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom tamit jëlee nañ ne moom it jàpp na jàpp ju mel nii waaw léegi kon loolu bu kenn ne saxaaba yi même bu dee riwaaye ko du loo xam ne mais xam nañ ne Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu daa ne woon koo xam ne da doon topp rek euh, ki nga xam ne mooy jeexital yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon koo xam ne ku ci euh, ku ku ci euh, siiwoon la ku ci ràññeeku woon la ci lépp loo xamante ne nii Euh, euh, mooy euh, lu yonent bi alayhi salaatu salaam def mu daal di koy def ñu ne kon loolu kon nag bu kenn wax ne loolu la moo tax mu ne wa qad sabata an abi hurayra riwayatan wa ra'ya waaw wa an ibni umar min fi'li akhrajahu ibn abi shayba wa abu ubayd bi isnaadin hasan waaw mu ne te lool jëfu ibna zaynab no abu hurayra da ko riwaaya mooy <laughs> mooy xadis bu njëkk bi imam Muslim indi wa waaw ne yoneen saa salam gis naa ko mu jà jàpte nii ba pare vision wam la ba pare mu ne ibnu Umar gis nañ moom itam solo nañ ibnu Abi Shayba soloo na ko ci jëfam ak noonu Abu Ubayda ci sanad boo xam ne bu xasan la kon loolu euh, lu ama am solo la <laughs> léegi nag sauf que sauf que sauf euh, euh, imaam al-Hafiz dane kanta ñi nga xam ne dañu parce que imaam euh, léegi mu des Ibnu Umar radiyallahu anhu moom jëfam la jëfam lañ gis mu def loolu sauf que euh, boroom xam-xam yee dañ ne non non c'est dafa tàngoon mu ko doon def ngir li di ngir daal di fi ngir ngir gën xam nga boo tàngee nga tooyal sa sa partie yaram yi day day indi piix ñu ne mais Ibnu Umar ci côté boobu la ko defee. waaye waxul mukk ne lii dama koo jële ci yonent bari saa saam te toog benn yoon lañ toxal ci moom ne loolu lañ ko gis mu def loolu te loolu daa tàngoon kon nag loolu ngir bëggee euh, sukkandiku quand même Ibnu Umar quand même comme que def na ko loolu day wane ne euh, loolu <laughs> euh, day dëgëral yëfi Ibnu Abu Hurayra bi dañ naan loolu wallahu taala alam dëgëralu ko de waaw loolu moom dëgëralu ko waaw loolu dëgërulu ko waaw léegi euh, bon alhamdulillah moo tax al imaam al xaafiz ibn Hajar mu ne euh, ñi koy bañ kon seen wax dañ koy delloo waaw ci liñ toxal jële ci ibnu Umar ak li imaam ibnu euh, Sayyid Abu Hurayra waaw mu ne te loolu loolu dina ñëw ci <laughs> masaa'il yi leeral na kenn sopp def loolee jàpp yokk bu dee ci euh, dejoor nga yokk dem ba ca euh, tànk yi nga dem ba ca yeel ya bu dee ci doole ji loxo yi nga dem ba ca doole ji loolu mooy Shafi'i yi mu ne min as-salafi ci salafi wa aktharu Shafi'i yi am nañu ko sopp wal Hanafi ak Hanafi yi waaw léegi bon loolu wallahu taala mooy loolu du façon mudraj la mooy imam ibnu euh, Abu Hurayra moo ko ci dugal waaw moo ko dugal ci biir xadis bi mais amu ci woon li koy leeral mooy xadisu bi mu wax euh, euh, waa banu Farrux ba pare Nuaym ci boppam mi nga xam ne moom kese moo fi solo moom ci boppam nee na man sax wax jooju laa xamul est ce que sax loolu yeneen tubaab yi saa moo ko wax wala li nga xamante ne euh, mooy al imaam Abu Hurayra moo tax ku mel ni ñoom al imaamul Ghazali comme niñ la ko waxee ci Shafi'i yi. ak ñoom imaamu as-Suyuti rahmatullah alayhi ne way wane ay lay wën nag suñu mbokk yi su <laughs> ñun Shafi'i yi ah, lii nii nag moom euh, Abu Hurayra ko wax quoi vision am la <laughs> waaw moom moo ko moo ko gise noonu waaw parce tamit saxaaba ko solo yëpp amul kenn ku ci yokk lool niñ la ko tuddalee sànq ba pare moom ci boppam ne ngaa man bu ma xamoon na yéen a ngi fii doonu moon jàpp-jàpp gu mel nii waaye kon loolu kay euh, kanta kon wax jee dañuy xam ne moo ko ci yokk waaw te loolu mooy mudraj li nga xam ne dañ ko dugal ci biir euh, hadis bi kenn moo ko ci yokk loolu nag dafa jar dafa am solo ñu koy préciser di ko def étude bi ba xam kan moo ko ci yokk wax ji est ce que waxu yonent bi alayhi salaam wala déet parce que loolu man na indi ngandum problème waxu yonent bi alayhi salaam du waxu beneen bindeef bu yàlla bind waaw te waxam mu'jiza la te wahyu la waaw waxam day lottuloo te tamit daa nekk loo xam ne waxyu la bu ko borom bi di déey borom bi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illaa waxyu yuuxa léegi nag bu ne nag waxam dañ koo jël am beneen wax buñ ci dugal boo xam ne day tax ba nit ñi di jaawale est-ce que waxam la ak waxam la lool problème bi mooy surtout imaginer loo xam ne day nettali ay xew-xew yuy xew mujj jamono kenn ci ruwaat yi wala kenn ñi soloo daal di ciy dugal waxi boppam mais boo ko gisee ci biti nii budul minal jahabida ñu kawe man ngay bokk sax ci ñoom te doo xam ne lii waxu yonente baal du du waxu yonent saa sallam nit ñi dem ba biir gis wax jooju noonu wuteeg li nga xam ne mooy la réalité li xew bu boobaa lan lay indi nit ñi di am ay doute ci waxu yonente bi alei saatu salam moo tax lool c'est tellement grave waaw c'est tellement grave moo tax boroom xam-xam yi soxla di leeral di def étude di càmbar ana lan mooy waxu yonent saa saam ak lan moo bokk moo jege wax ji te bokku ci voilà kon loolu dafa nekk loo xam ne lu jara bàyyi xel la waaw mun raj nag liñ la ko waxoon sànq mën a nekk ci kanamu hadis bi comme sayna Abu Hurayra mii ci boppam ne asbighul wudu waaw waylun lil anqaab minan naar waaw mu ne dégg naa sama xarit ba ci benn riwaaya waaw mu ne asbighul wudu fa inna abal qaasimi sallallahu alayhi wasallam yaqul mu ne matal leen jàpp waylun toskare waylun xurmugal ñeel na lil anqabi ndëgg tànke mina naar ci sawara gisoon nañ ko hadis ibnu Umar ibnu Amr Abdallah ibnu Amr ci jotaay bi ñu génn voilà euh, euh, bi ñuy wax ni siit yi tekkee Kaaba Kaaba yi ne mooy anqab yeeg yooyu kon loolu lu am am solo loolu mooy ci kanam la mooy asbighul wudu ndax boo fa daf ko leeral ci euh, abu ki euh, imaamul Buxaari yi ne man euh, ne asbirul wudu waaw matal leen jàppali ndax kat man dégg naa abal qaasimi waaw daa dégg naa abal qaasimi waaw muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax wax lii waaw kon loolu lu ama am solo la loolu dafa nekk loo xam ne lu am am solo la kon loolu day leer ne lii moo ko def léegi nag sauf que mudraj bi man na nekk euh, li nga xamante ne mooy ci digg bi comme ci euh, hadis bi wax ci bidaayatul euh, wahyi bi wahyi bi tàmbali sayyidina Zuhri wa kaana yatahannasu hmm, al-layaaliya zawaatil adad mu ne loolu mooy yata'abbadu waaw mooy di jaam di di di di jaamu yàlla loolu moo ko ci yokk waaw loolu moo ko ci yokk waaw kon Eh, eh, eh, ak xadis ba man massa zakarahu falyatawadda waaw xadis boo am lenn ci riwaat yi muy Amr ibn kii Urwat ibn Zubayr ca imaamu Daaraqutni la ko leerale man massa zakarahu wa unsayayhi wa rufughayhi loolu moo ko ci yokk waaw <laughs> waaw <laughs> kon loolu yii yépp daa nekk loo xamante ne nii lu lu am solo la ak waxu léegi mu am boo xamante ne nii Euh, ca fin bala waaw Ibnu Mas'ud bi mu ne yonent saa salaam nee na <laughs> waaw mooy hadis boobu euh, gisoon nañ ko gisoon nañ ko ci Riyad bi euh, gisoon nañ ko fii ci Riyad bi waaw mooy bi mu naan képp koo xam ne dafa faatu hein te bokkaalewul yàlla dara hein Euh, la yushriku billahi shay'an ah, xam nga lool euh, bon euh, imaam imaam Jaabir la ko solo ñun bu Seydina Jaabir bi lañ gisoon waaw mooy bi ne man maata yoneen saa saam nee na bi kaw kaw bi laajee mat ne yoneen saa saam mal mujibataan mu ne man maata laa yushriku billahi shay'an daxalal janna wa ah, naar waaw képp ku faatu bokkaalewul yàlla dara dina dugg àjjana waaye képp koo xam ne waaw eh, dafa faatu daldi bokkaale yàlla dara kooku moom dina dugg safara ibnu Mas'ud radiyallahu anhu xam nga li imaam Jaabir da ko da ko solo lépp dégg lépp ci ren saa salaam bañ koy gis waxoon nañ la ne eh, eh, kii da ne Kanta ibnu Mas'ud da ne yoneen nee na waaw dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam képp koo xamante ne nii faatu nga euh, man maata ku ku faatu daldi euh, euh, bokkaale yàlla day dugg loolu te bokkaalewul yàlla day dugg àjjana nee na man nag ma wax beneen wax man waaw képp koo xam ne faatu na Euh, non non dana yoneen saa salaam c'est le contraire yoneen saa salaam dana képp ku faatu bokkaale yàlla dara di nga dégg sawara mu ne man nag ma wax mooy man Ibnu Mas'ud ma ne képp ko xamante nii nag génn nga euh, faatu nga te bokkaale woo yàlla di nga dugg àjjana loolu dane man ma wax <laughs> waaw mu ne man ma wax <laughs> waaw <laughs> kon moom mu euh, leeral que ne man maa ko wax Ibnu Mas'ud waaw man maa ko wax kon nag Euh, loolu lii lu ama am solo la quoi mooy yii dafa nekk loo xam ne dafa jar a xam waaw waaw dafa jar a xam quoi parce que waxu yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax euh, yal na euh, yàlla fayal ñu leen quoi xam nga xadiis boobu saxiixayn la nekk Ibn Mas'ud man maata yushriku billahi shay'an daxala an-naar mu ne yonent salaam. sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naa dawal yàlla sallallahu ne man maata ku génn àddina yushriku fekk xaalam ba muy génn àddina mu nga doon bokkaale billahi shay daxala naar day dugg sawara mu ne wa qultu ana waaw kanta man ibnu mas'ud man maa ne wa man maata képp ku dugg ku faatu laa yushriku billahi shay daxala janna képp ku faatu te dugg eh, kii eh, bokkaale woo yàlla dara di nga dugg àjjana loolu mu wax ci xelam Euh, mooy parce que ci géeju yeneen saa sa lañ tubbe Seydina Jaabir soloo ko ci li nga xamante ne mooy eh, li nga xamante ne mooy ci riwaayam comme niñ ko gisee léegi kon loolu yëpp daa nekk loo xamante ne ni lu ama am waaw voilà waaw euh, am na nag ñenn ñu ne waaw keneen ne daa jàppoon na yëpp mais benn bi da koo fàtte woon jamono ju ñuy wax mu wax ko hmm? waaw ah ah kon mu ngi noonu quoi ah, léegi kon daal en tout cas loolu moo ci solo kon eh, loolu nañ ci bàyyi xel quoi mudraj yooyu eh, boroom xam-xamu xadiis yi dañ koo soxla parce que yu mel nii la quoi. dañuy bañ nit jàppe dara waxu yolente bi saa saam bu wax ko te borom bi li wax waxi kim ñu jaamu yoo boppam mooy waxu yolente bi saa saam ndax wax yu la ku dut moom ku ne say wax man na ki am njuumte waaw yoo xam ne lu ñuy jël ak lu ñuy delloo luy imaam Maalik waxoon mooy dëgg amul kenn nag ku ci génn waaw waxu ku nekk waaw am na lees ci jël am na lees ci baax lu dul saaxibu hadal qabr waaw boroom xabru bii waxam képp kon nag waxam dafa soxla ah ñu xam ko léegi nan la ñuy xamee mudraj mudraj bi mooy raawi mën na ko bii ne wa ana aqulu mooy mën na koo wax waaye léegi léeg-léeg tamit ñu xamee ko ci xadiis bi ni mu demee quoi xam nga xadiisu Seydina Abu Hurayra ba mu doon wax euh, naan lin abdil mamluk yeneen saa saa neen as-salih ajran mu jaam bi nga xam dañ koo moom day am ñaari pay waaw fa walladi nafsi bi yadi yi al jihad wal hajj wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan moom ci loxoom bu dul woon jihad ak aj ak euh, li nga xam ne baaxee jëmi sama ndey kononte kon doon naa sopp euh, li nga xam ne mooy ma faatu nekk koo xam ne ab dañ maa moom ab jaam laay doon mooy koo xam ne boo euh, mamluk lay doon hein abdul mamluk loolu xam nga loolu riwaayu imaam Ahmad bi leeral na ko mooy leeral ne lil abdil mamluuk al muslih al al lil abdil mamluuk al muslih ajran ñeel na jaam bi nga xam ne dañ ko moom tey rafetal ñaari pay mu ne walladi nafs abi hurayrata bi yadihi lawla al jihaad fi sabilillah jeexal waat naa ci ki nga xam ne bakkadu sayna abu hurayra mu ngi ci loxoom budul woon jihaad Ah, ci yoonu yàlla kon kay ñu xam ne moom la te yonent saa salaam birru ummi ndeyam daa euh, soxna Amina bi yonent saa salaam euh, moom laata laata bi muy nekk gone la la génn àddina <laughs> bi muy nekk tout tànk kon lan la mën a wax ne buurul woon euh, baaxe gi may baaxe di di di di liggéeyal sama yaay te tamit di toppatoo konoon te kon dinaa bëgg a nekk mamluk loolu kon ñu xam ne du yonent sa salaam. voilà loolu Seydina Abu Hurayra te moo ko waxal boppam kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne lu ama am solo la léeg-léeg tamit comme siyaq beeg yooyu ak nga xam ne da koy leeral comme Nu'aym fii li mu wax ne man sax damaa xamatul wax jooju kan moo ko wax voilà man xaw ma voilà loolu moom te euh, euh, sikki sàkk bu duggee ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax wala déet te amuñu leneen luy dëgëral ni moo ko wax fii sax bal li ñu am mooy dañu am leneen luy wane ne waxu ko parce que Seydina Abu Hurayra bi mu gisee ñoom Abu Hazim Abu Hazim mi mu ko bettee gis ko muy jàppe noonu dane ah antum haahuna ya banu Farrukh a kon yéen a ngoon si yéen banu Farrukh voilà nangam ak nangam budul woon nangam ak nangam kon loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu am solo la kon nag ci kaw nii comme jeexal nañu taxrij bi walillahi alhamdu wal minna daa nekkoon nag lu am am solo ndax lijjanti lii wax jii nga xam ne kon walillahi alhamdu wal minna insha allahu taala li gën a noot mooy wax ji hadis bi fa man minkum an yutila ghurratahu falyafal loolu du waxu yonente bi alayhi salaam waxu Seydina la radiyallahu taala loolu mooy li nga xam ne moom lañ nootal ak moom la hadis yi wane no wax nañ la Shafi'i yi di jàpp dañu jàpp ñu bari ñoom contraire bi voilà moo tax jarul tojante boppam ak lu tax waa ji di wax nangam déedéet kii la rek.